min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-salaasumi'a wa sab'uun an abdillahi bni abi awfa radiyallahu anhumaa annahu qaala غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد wa fi riwaya nakulu maahu aljarad muttafaqun alayhi kon alimamu alhafiz annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci beneen xadis ci suñu chapitre bi du trois cent soixante-dix di baabul mansurati wal mulah ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis 1832 mu ne woon waan abi Sa'labata al-Xushani Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu eh, an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha man nga xamante ne noonee la jeexe walillahi alhamdu wal minna léegi tey ñu war gis xadis bi ci tegu muy xadis mu ne waan abi waan abdillah ibn abi awfa mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mu ngi tuddoon abdallah di doomi abi awfa saxaaba la di doomi saxaaba wala radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na gazaw naa ñun de xare nañu ghazawna daal di nañuy xare ma'a rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama sab'a ghazawat juróom ñaari xare set guerres yoo xam ne ànd nañ cee yonent bi alayhi salaam waaye nga foog ne lan lañ moo doon suñu provision lan lañ doon lekk na kulul jaraad li nga xam ne moom lañ doon lekk mooy les sauterelles mooy les njiiréer xam nga sauterelle <laughs> ah wala criquet ah gaa yooyee nga xam ne mën a yàqub tool <laughs> waaw yooyee moom lañ doon lekk mu ne muttafa mu ne wa fi riwaayatin <laughs> am na ci benn riwaay yoo xamante ne nii noonu la ñëwee mooy noo xam ne solo nañ ko noonee waaw Allahu akbar Allahu akbar mooy danee foofee nakulu dañ doon lekk maahu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mel ni lan mooy day bokkaale ci ñu doon lekk <laughs> aljaraada li nga xam ne mooy njéeréer yi muttafaqun alayhi waaw allahu akbar waaw léegi kon loolu mooy li nga xamante ne noonu lu la kon léegi hmm? ah mais sauterelle ak kii nag ak sauterelle ak criquet waaw mais benn lañ hein non euh, euh, euh, bokkuñu ah <laughs> waaw mais man nga leen a jaawale ci lu yomb waaw parce li nga xamante ne du rek damay leen di xool nii bu ma leen xoolee c'est benn ci laa koy xam ne simple wul noonu waaw waaw mais am na ñu ko xàmmeewe noonu différence bi man nga ko boo leen gisee man nga ko xàmmee mais il faut nga xam criquet yi mooy seen lool mel ni antenne di nekk seen kaw <laughs> bu dee ñoom day gàtt day gàtt lool ba pare bari ay couleur waaw mooy day euh, day day gàtt ba pare mel ni lu lu ñagas voilà lu ñagas lu ñagas laa bëgg a wax alors que sauterelles yi moom seen yooyu antenne yooyu day day gudd ba pare daal di nekk loo xam ne euh, lu fin la waaw mooy lu fin day day day day day day kii quoi day woyof day woyof loolu man nga koo xàmmeewe noonu waaw mais euh, sauterelles yi euh, ak criquets yi ñooñu en tout cas yonent bi alayhi salaatu salaam lii di hadis bi day wax ne ñoom doon nañu lekk li nga xam ne mooy sauterelles yi ci li nga xam ne mooy ci euh, kii yooyule mooy ci xare ci xare yooyule waaw te criquets yi tamit da am nañ beneen affaire ñoom végétarien kese lañu mooy xob yeeg yooyu kese ak garab yi la ñuy lekk alors que sauterelles yi ñoom mën nañoo fuuf lépp waaw végétaux yi waaw comme ñee di lekk xa mooy yooyu mais insectes yi sax man nañ leen a lekk mën nañ leen ne tëll daal di jàll ñoom ñi nga xamante ne <laughs> mooy euh, euh, sauterelles yi waaw en tout cas ñooy sauterelles yi nag ñoom lañ doon ñoom lañ leen doon lekk <laughs> waaw allahu akbar léegi kon muñ ñëwaatee hmm? bon spécialiste yi nag ci loolu boo demee ci euh, boo demee Cheikh Google sax laaj gars yi di nga gis site yoo xam ne sont spécialisés ci affaire yooyu waaw ñu naan la nombre am na nag yu bari nooy leen di mën a distinguer entre criquet ak ak sauterelle waaw waaw même bu dee ne ñaari groupe yooyu dañoo entente bu jege moom ñu niroo waaw mais wute nañu wax nañ la sànq ci côté antenne yi mooy seet loolu di gudd noonu waaw criquet yi dañ koo gàttale ba pare mu nekk loo xam ne ñoom ñoo gën a dëgër te tamit du dépasser li nga xamante ne mooy seen yaram ñoom ni mu toll. waaw sauterelles yi nag ñoo gën a guddule waaye ñoo gën a souple ñoom ñoo gën a souple woyof waaw te boo ko xoolee ñoom day dépasser li nga xam ne mooy seen koor ñoom mooy seen koor da koy dépasser waaw akbar <laughs> waaw kon loolu la quoi waaw mu ngi noonu wax nañ la ci côté tamit li nga xam ne moom la sauterelle li ñoom eh, ñoom yemuñu rek ci lekk ay ay ay garab kese ki xob ak yooyu non ñoom dañ cee waale ñoom omnivore lañ waaw insectes yeeg végétaux yi lañuy lañuy dóor mu daanu waaw waaw akbar alors que beneen affaire bu ñooñu di wax naan criquet yi eh, ñoom journée bi lañ gën a lañuy gën a yëngu sont plutôt actifs le jour alors que sauterelles yi ñoom crépuscule bi ak lëndëm bi mooy bu timis di jot ak yooyu ci lañuy gën a yëngu waaw <laughs> kon mu ngi noonu am na yeneen yoo xamante ne nii eh, am na ci waaye wallahu taala alam léegi laaj bu njëkk bi ah laaj bu njëkk bi mooy ñu ne la déedéet ñi nga solo ñoom du ñoom ñaar kese waaye seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad bunu hambal rahmatullah alayhi si seen sëriñ solo woon ko lu waaye seen taalibe al imaamu abu daawud ak at-tirmidhi an-nasaa'i ñii ñoom ñoo ko solo imaam ibnu maaja solowu ko bu solo woon mu nekk rawahul jamaa al imaamu al buxaari taala moom imaam muslim ku nekk benn bërëm nga ko indi kitaabu zabaihi la ko imaamul Buxaari indi wa sayd baabu aklil jaraad voilà buntu bi nga xam ne mooy wax ci nga xamante ne mooy euh, yi ñuy rendi ak rëbb mu ne buntu bi wax ci lekk gi nga xam ne moom la dagana lekk li nga xam ne mooy sauterelles yi wala criquets yi voilà muy njéeréer yi mu ne haddathana abul walid mu ne nettal nañu Abul Walid di Hisham ibn Abdil Malik al-Bahili mawla Abul Walid at-Tayalisi al-Basri gane àddina 133 génn àddina 227 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shu'batu mu ne kii nettali mooy amirul mu'minin di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri gane àddina entre 82 ba 87 ay wax la génn àddina la 160 rahmatullahi alayhi an abi Ya'fur mu jële ci abu Ya'fur di Waqdaan abu Ya'fur al-Abdiyu al-Kufiyu al-Kabir moom rahmatullahi alayhi parce que dafa am frère am moo tax ñu naan la al-Kabir voilà abu Ya'fur moom abu Ya'fur lañ ko mais kii mooy al-Kufi al-Kabir ki gën a mag rahimahullahu taala génn àddina am na ñu ne cent vingt am ñu ne noo après cent vingt wallahu taala alam qaala mu ne sami'tu ibn abi awfa parce que ki gën ndaw boroom xam-xam yi dañ ne kooku jëlewul ci ibn abi awfa déggewul ci moom voilà loolu euh, mooy affaire bi quoi kon bu ne abu ya'fur kese mooy kii nii ki gën mag la waaw moom moo tudd waqdaan waaw moom lañ naan waqdaan ah waaqid la tudd ñu naan ko waqdaan alors que ki gën a mag comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ki gën a ndaw bokk moom Abdurrahman ibn Ubayd la tudd ku nekk ci ñoom ñaar nekk ku wóor dëkk ci waa ahlul ki euh, waa ahlul Kufa waaw kon mu ngi noonee wallahu taala alam waaye ñoom dañ ne kii euh, ki gën a mag la ah même bu dee imaamu moom dafa tudd ne kii mooy ki gën a ndaw Abu Ya'fur mi mooy ki gën a ndaw mooy Abdurrahman voilà moom ci loolu la dogu waaw ah waaye imaam al-Hafiz Ibn Hajar dana wa anna as-sawaaba eh, huwa al-akbar moo ci gën a mag la waaw mu ne wa bi daalika jazama al-Kalabaazi wa ghayruhu waaw waaw akbar ah waaw mu ne al-imaam al-Kalabaazi ak ñu dul ñooñu loolu lañu wax waaw. mu ne Kanta Imam An-Nawawi li mu wax moom da ko ki mu topp mooy Ibn al-Arabi wa ghayri ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ki gën a ndaw la rahmatullah alayhim waaw mu ne Imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne walladhi yurajjihu kalaam al-Kalabaazi jazm at-Tirmidhi jazm jazm at-Tirmidhi rahimahullah ba'da takhrijihi bi anna raawi hadith al-Jarad huwa alladhi ismuhu Waaqid wa yuqaalu Waqdaan wa haadha huwa al-akbar waaw wa yu'ayyiduhu aydan anna ibn abi hatim jazama fi tarjamati al-asghar bi lam yasma' min abdillah ibn mu ne lii nootal nag bi nga xam ne moom mooy li imam al-Kalabaazi rahimahullah daal di dogu contrairement ak li imam an-Nawawi topp ci al ne ku ndaw ki la benn mooy imam at bi mu solowee xadiis bi du wax nañ lañ bokk nañu euh, saabu sunanul arbaa imam ibn Maaja kese moom moo ko solowul mu ne moom rahmatullah ala al jami' bi mu ko solo al imaamu Tirmidhi da ne euh, kii solo xadiisu njéeréer yi nii sauterelles yi criquet kooku mooy turam mooy waaxit ñu koy dàkkantale waqdaan te kooku mooy ci gën a mag mu ne benn ngoo lii gën a dëgëral waxu al imaam al Kalabaazi rahimahullah beneen bu koy dëgëral mooy imaam al imaam ibn Haatim dafa dogu bi muy tarjama ci Abdurrahman euh, bi ki gën a ndaw Abu Ya'fur mais ñoom ñaar ñëpp dañ leen la Abu Ya'fur voilà loolu mooy wax ji léegi <laughs> ki gën ndaw bi muy tar bi mu koy euh, wax ci ay mbiram dane moom moom déggewul dara ci Abdallah ibn Abi Awfa kon bu boobaa mu leer na kon buñ nee an Abi Ya'fur Shu'ba ak ñu ko jële ci moom ci moom Abu Ya'fur buñ naan Abu Ya'fur dañuy xam ne du frère bi du petit frère bi mais grand frère bi la ndax kooku moo déggee ci Seydina Mawlana ibn abi awfa te dafa wax fii kon buñ ñëwaatee ci càllale bi haddathana abul walidi qala haddathana shubatu an abi ya'fur rahmatullah alal jami annahu qala sami'tu dégg naa waaw kon mooy ku mag ibn abi awfa di abdullah ibn abi awfa abu awfa alqama ibn khalid ibn al harith ibn abi asid ibn rifa' ibn tha'laba ibn hawazin ibn aslam ibn aswa ibn haritha al aslami wa abu ibrahim rahimahullah ñi ne abu muhammad ñi ne abu muawiya al aslami abdallah ibn abi awfa min aslam al kufi la tribu des aslam daal di génn àddina la 86 sahaaba di doomi sahaaba ñi sahaaba bu siiw radiyallahu anhu ma wa ardaahuma am nañu ne 86 la génn àddina am nañu wax lu wuteeg lool wallahu ta'ala a'lam mu ne ghazawna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xare nañ ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sab'a aw sitta fii mu sikki sàkka waaw waaw mu xare nañu ak yonent bi ay saa saam juróom ñaari xare wala juróom benn kunna lañ nekkoon naqulu doon ko lekk maahu bii la naan wa fii riwaaya naqulu maahu aljarad waaw ñu doon lekk ànd ak yonent bi alayhi salaam li nga xam ne mooy aljarad mooy li nga xam ne mooy njéeréer yi mooy criquet yi mooy soto soto soto soto sotorali sotorali sotorali voilà mu ne qaala Sufyaan kanta Sufyaan ibn Uyayna eh, ibn Sa'iid as-Sawr as-Sawri moom itam soloo ko wa Abu Awaana ak imaam Abu Awaana al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri Sufyaan moom moom mu ngi génnaat na cent soixante et un mooy Abu Awaana bi al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri moom cent soixante rahmatullah alayhi wa Israa'il di Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq moom mu ngi génn àddina l'an cent soixante comme imam Shu'ba soixante ans la la gane àddina génn la di doomu Abu euh, Yunus Israa'il ibn Yunus di doomu Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullah alayhi ñoom ñetti ñi an Abi Ya'fur ñoom ñu jël ko ci Abu Ya'fur min gis sànq an ab an ibn Abi Awfa boobu sab'a ghazawat ñoom sikki sàkkwul waaw moo tax ci kaw lii moo tax imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax ne lii day wane ne kon ki sikki sàkka kon Shu'ba lay doon parce que ñii ñëpp ay aqranam lañ mooy Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri xaritu Shu'ba la woon Abu Awaana ñoom ñett ak Israa'il ñoom ñëpp jële ko ci même sëriñ bi Abu Ya'fur ñoom sikki sàkkawuñ kon bu sikki sàkka amee bu boobaa kon loolu day wane ne kon Shu'ba mooy ki nga xam ne mooy ashak voilà waaye loolu dina ko gën a euh, affiner est-ce que Shu'ba moo sikki sàkk est-ce que Shu'ba moo sikki sàkk parce que Sufyan ibn Uyayna mu ngi ñëw ci ginnaaw <laughs> moom moo ko jë mu jéejale ci ci ci ci ci ci sëriñ bi ah ko mu jéejale ci sëriñ bi te moom moom sikt la wax juróom benn juróom benn voilà kon mu ngi noonu waaw kon dinañ dinañ ñëw ci loolu la waaw waaw mu ne wa hada ash-shakk moo imam al-hafiz ibn hajar mu ne wa hada ash-shakk fi adad al-ghazawat min shu'ba mu ne sikki sàkk bii ci mais juróom-ñaari juróom-ñaari xare la woon wala juróom benn mu ne sikki sàkk boobu ci imam shu'ba la jóge rahimahullah mu ne wa qad akhrajahu muslim min riwayati shu'ba bi-shakk aydan li koy wane mooy imam muslim solo na ko tamit jaare ko ci shu'ba rahmatullah alayhi mu amaat sikki sàkk bi mu ne wan Nasaa'iyu min riwaayatihi imaamu Nasaa'i soloo na ko ci riwaaya Sayyid Shu'ba tamit rahmatullahi alayhima bi lafdi as-sitt min ghayri shakk woowu siis la wax te sikki sàkkawul mu ne wa Tirmidi imaamu Tirmidi jëlee na ko min tariqi Gundar di Muhammad ibn Ja'far mu jëlee ko ci baay jiitleem di Shu'ba ibn al-Hajjaj fa qaala ghazawaat wa lam yadhkur adadan mu ne ay ghazwa ay xare xare na yeneen saa sa ay xare te tuddul nombre voilà loolu moo tax imaam al-Hafiz daal di jàpp ne kooku kon ki sikki sàkk mooy Shu'ba waaye wax naa la ne euh, est-ce que loolu ginu la affiné wu est-ce que imam Shu'ba moo sikki sàkk voilà parce que euh, Sufyan ath-Thawri rahmatullah alayhi boobu mu tudd ne moom soloo na ko imam al-Hafiz ibn Hajar mu ne waqad wasalahu ad-Darimi al-imam ad-Darimi Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi rahmatullah alayhi di sëriñu imam Muslim ak imam al Tirmidhi rahmatullah ala al-jami' moom solo na ko jëlee ko ci Muhammad ibn Yusuf mooy al mu jëlee ko ci Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahmatullah alayhi mu ne tawool kaddoom mooy ghazawna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sab'a ghazawatin na'kulu al-jarad moom noonu la Sayyidina Abdallah ibn Abi Awfa mu ne xare nañu ak Yonent salaam juróom-ñaari xare boo xamante ne liñ doon lekk mooy njéeréer wa kaza naka noonu mu ne axrajahu Tirmidi al imaam Abu Isa at-Tirmidi noonu la ko solo min wajhin axar ci beneen wàll an Sawri waaw ci jëlee ko ci imaam Sawri bi Sufyaan waaye anna Sufyaan ibn Uyayna wa afaada mu joxe njariñ que ne waaye beneen Sufyaan bi bi gënoon a féete ndaw ci wàllu at muy Sufyaan ibn Uyayna ne woon sëriñu waa Makka rahmatullah ala al-jamii' moom rawaa haadha al-hadiis aydan an Abi Ya'fuur laakin qaala sitta ghazawaat waaye Sufyaan ibn Uyayna mi ko mujjee jële ci Abu Ya'fur moom siis la wax waaw kon nag bu boobaa imaam al-Hafiz Hajar mu ne qultu kon nag ah wa kaza akhrajahu Ahmad ibn Hanbal an Abi an ibn Uyayna jaaziman bi sitt mu ne naka la ko imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal jële ko ci sëriñam di Sufyaan ibn parce imaam Ahmad dajawul ak Sufyaan as-Sawri voilà Sufyaan ibn Uyayna moo guddoon fan waaw moom moo guddoon fan <laughs> waaw moo gënoon a féeri ndaw mais moo gën a gën guddoon fan moom moom la dajeel moo tax dajawul ak ñoom imaamu Maalik yooyu ndax ñooñ ba ñuy génn àddina imaamu Ahmad mu ngi mu ngi par exemple bu dee kii Shu'ba non maanaam soo Shu'ba Sufyaan ah, ak sooba ibn As-Sawri ñoom ñoo euh, moom 161 la génn àddina par exemple kii euh, Sufyaan As-Sawri imaamu Ahmad gane am na 164 kon mënu la dajeeg moom voilà loolu c'est clair. waaye mu def keneen ci imaamu Malik cent soixante dix waxoon nañ la imaam Ahmad dañ na imaam Malik mooy bokk nañ jamono di dund mais masu koo masu la dem di jànge ci moom masu koo gis waaw bëggoon na lool nag lool mu amoon ko mais yàlla dogal ko kanta Sufyaan ibn Uyayna cent quatre-vingt-dix-huit la génn àddina moom moo ci gën a gudd fan moo tax ñoom imaam Ahmad yi daal di koy dab voilà kon mu ngi noonee wallahu alam kon mu ne imam Sufyan euh, imam Ahmad jëlee na ko ci euh, Ibnu Uyayna boo xamante ne jaziman bi sit dafa dogu ne six six xare la woon boo tax mu ne wa qaala Tirmidhi imam Tirmidhi ne rahimahullah kada qaala Ibnu Uyayna sit wa qaala sab'a mu ne naka imam Tirmidhi rahimahullah mu ne naka nii da la Ibnu Uyayna daal di wax rahmatullah alayhi ne muy Sufyan Ibnu Uyayna rahmatullah alayhi nag ku dul moom ne sept waaw mu ne qultu wa dallat riwaayatu Shu'ba anna shaykhahum kaana yashuk voilà lii la lii laa bëgg lii laa bëggoon a ñëw moo tax waxu imaam al-Hafiz bu njëkk bi naan Shu'ba moo sikki sàkka est-ce que Shu'ba moo sikki sàkka <laughs> voilà rahmatullahi alayhi du Shu'ba moo sikki sàkka seen sëriñ bi moo moo tax ne kon boo information yii yëpp ñu ci am da xam ne kon ki doon sikki sàkka wa dallat ni mu xadiis bi bi shakki li ñuy wane Sufyaan ibn Uyayna ñëw ca gannaaw moom jële ko ci même sëriñ bi ni siis sa si gisàkkawul kene kon ala anna shaykhahum kaana yashuk waaw kene seen sëriñ bi di Abu Ya'fur moo ci doon si gisàkka waaw fa yuhmalu ala annahu jazama marra bis-sab'a thumma lamma tara'a alayhi shakk saara yajzimu bis-sitt li annahu bis-sitt li annahu al-mutayaqqan wa yu'ayyidu hadha al-haml anna samaa'a Sufyaan ibn Uyaynata anhu mutaaxir mutaaxirun duuna Sawri wa man zakarahu ma'a waaw wala wa man zukira ma'a waaw waaw kon mu ngi noonee quoi euh, léegi mu ne loolu lii wane ne lii ma wax nii li koy yen que ne seen sëriñ bi moo doon si gisaat parce que waaye bay dañuy wane loolu. ndax lan mooy da doon au début sëriñ taalibe yu njëkk am jamono jooj da doon dogu naan set waaye bi ñëwee si ki jot dugg ko moom sëriñ bi mu daal di jël li gën a tuuti ndax loolu moom mooy li gën a leer waaw yi mën a booy sikki sàkk damaa julli waa man ñaari ji sàkk laa julli wala benn dañ naan la ibni anil alal yaqin tegal mbir mi ci li gën a néew al ndax loolu leer na ne def na benn li ngay sikki sàkk mooy ñaareel bi def naa ko mbir kon li gën a leer moo tax mu yem ci siis bi mu ne te li koy dëgëral que ne euh, lii nii ñu ne possibilité bi mooy que ne Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah al imam moom moo mujjee jële hadis bi ci Abu Ya'fur que ñoom imam as-Sawri ñoom Abu Awaana ñoom ki nga xam ne mooy Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq rahmatullahi ala al lii amaana mooy li gën lëng mais imam al-Hafiz pour li wax bi mu njëkkoon wax ne ci imam Shu'ba la jóge mu teg ci beneen affaire mu ne waaye walaakin waaye nag waqa inda Hibbaan al imaam ibn Hibbaan de rot na min riwaayati Abil Waliid Abul Waliid di sëriñu imaamul Buxaari yi mi ngi sànk Hishaam ibn Abdul Malik ah rahimahullah di sëriñu imaamul Buxaari ci hadis ibn Hibbaan nam ko solo foofu dane aw sittan yashukku shu'ba foofu dane ñaari xare la woon mooy aw sitt aw sittan mu ne loolu ya sukk kay sikki sàkka mooy soxla waaw loolu euh, mu ne loolu moo tax waxam bi njëkkoon a wax ne loolu est-ce que du ci soxla la jóge loolu tamit lu mën a nekk la waaye ñun li ñu gis mooy amaana Abu Yaafuur ci boppam ci moom la sikki sàkk bi jóge woon moo tax imaam Shu'ba tamit doon sikki sàkk ci mbir yi voilà comme que sëriñ bi léeg-léeg mu wax sab'an aw wax sittan aw sittan wala léeg-léeg mu dogu ci sabaan léeg-léeg mu dogu ci sittan ko imam sabaan ñoom imam Sawri jële euh, sittan comme ni ko ñoom imam Sufyan ibn Uyayna ñàkkul ne imam Shu'ba tamit dafa déggoon ci moom si sikki sàkka ci loolu voilà kon loolu wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u léegi lii mooy imaamul Bukhari kan daal imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji al-Qushayri an-Nisaabuuri moom it mu ngi ko ndi ci boo xamante ne baabu no kitaab moom bundul baab kitaabu saydi wa dabaayih wa maa yukalu min al-xayawaan buntu bi lenn ci surah def baabu ibaahatil jaraadi voilà buntu rëbb ak rendi comme fële imaamul Buxaari daa moom daa daa kii la def daa def kitaabu dabaa'ihi wa saydi imaamul Muslim def kitaabu saydi wa zabaih voilà mooy dëpp affaire bi wama yukkalu minal xayawaan ak téere bii di leeral yi nga xam ne ñoo dagan ñu lekk leen ci yi nga xam ne ñooy animaux yi baabu buntu ibaahatil jaraad dagan gu mu dagan lekk njéeréer di criquet wala sauterelle mu ne haddathana abu kaamilin al-jahdari al-imaamu muslim rahimahullahu ta'ala mu ne nettal nañu suñu sëriñ di abu kaamil al-jahdari di al-fudayl ibn al-husayn ibn talha al-basri abu kaamil la si woon al-jahdari rahimahullahu ta'ala gane àddina 145 génn àddina 237 rahimahullahu alayhi qaala mu ne haddathana abu awaana waxoon nañ la sànq voilà imam al-Bukhari tuddoon na ko muy Abu Awaana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri al-Wasiti al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz si yow woon ci Abu Awaana rahimahullah gane àddina 122 génn àddina 175 rahmatullahi alayhi an Abi Ya'fur mu jële ci Abu Ya'fur gis nañ ko sànq mooy Waqdaan mooy ku mag gi mu ngi ne turam Waaqid ibn Waqdaan la woon waaye en tout cas wax nañ ay turam léegi rahimahullah an Abdillah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu annahu qaala ghazawnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sab'a ghazawaatin na'kulul jaraad gis nga ñoom Abu Awaana ñoom ak ñoom Sufyaan si sikki as-Sawri sikki sa kaw imaam Muslim mu teg ci sa suuf ci la doon wax li imaam al-Haafiz doon tudd sànq mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ishaaq ibn Ibraahiim ibn Abi Umar mu ne nettali na ma xadis bi sama ñeneen ñetti sëriñ muy Abu Bakr ibn Abi Shayba ni Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr borom musannaf génn àddina gane àddina cent cinquante neuf génn àddina deux cent trente cinq rahimahullah wa Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi Abu Yaqub an-Nisaburi di Ishaq ibn Rahawiya gane àddina cent soixante et un rahmatullahi alayhi Ah, léegi moom euh, Ishaq wa ibn Abi Umar muy al-Adani di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki rahimahullahu ta'ala génn na deux cent quarante-trois sëriñam yi yépp nag jami'an ñoom ñépp an Ibn Uyayna déglul imam Ibn Uyayna ngo Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlahum al-Makki kufi wa ay Makki rahimahullah gane àddina cent sept waxoon nañ la moom daa gudd fan ba génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit voilà cent quatre-vingt-dix-huit la génn àddina mooy dund na quatre-vingt-onze ans rahmatullahi alayhi léegi moom Sufyaan bi ani abi Ya'fur muy même Abu Ya'fur bi hada al isnad ci càllale bi mooy mu jële ko ci Abdullah ibn Abi Awfa qaala Abu Bakr mu ne sama sëriñ bi Abu Bakr ibn Abi Shayba fii riwaayati ci riwaayam dana sama xasawaat bi jëlee ci Sufyaan moom ni mu ko nette dana ñaari wa qaala Ishaq kanta Ishaq ibn Ibrahim moom sitt la wax dane ci Sufyaan sitt juróom benn wa qaala ibn Abi Umar sitt law sama imaam ibn Abi Umar ne sitt wala sama kon da gis ne Sufyaan ci boppam moom bi mu ko Ibn Uyayna mi ko mujjee jële ci Abu Ya'qub sax sikki sàkk ba dafa am kon ñu xam ne kon sëriñ bi la sëriñ bi moo doon sikki sàkk voilà léeg-léeg mu wax ko lii léeg-léeg mu wax sept léeg-léeg mu wax six léeg-léeg mu sikki sàkk waaw mu ne wa haddasanaahu imaam Muslim indi ci beneen càllale ñetteel mu ne wa nettali nañu hadis bi ba léegi Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri di az-Zamin gane àddina 167 génn àddina 252 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa ibn Abi Adi mu ne ki ma nettali mooy ibn Abi Adi di Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi Ibrahim as-Sulami mawlaahu Abu Amr al-Basri génn àdduna 194 rahmatullahi alayhi mu ne la xaa taxawal am naa ci beneen càllale kon mu nekk ñeenteelu càllale wa haddathana ibnu Bashar mooy seexam bi di ibnu Bashar di Muhammad ibnu Bashar ibnu Usman ibnu Dawud ibnu Kaysan Abu Bakr al-Basri yu gane àdduna comme que la rek Musa ibnu Muhammad ibnu Musanna 167 génn àdduna 252 di sëriñu ñoom ñaar ñëpp di sëriñu waa kutubu sitta an Muhammad man Muhammad ibnu mu jëlee ci Muhammad ibn Ja'far di al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si woon ci Ghundar tudd imam al-Hafiz nga ko doon tudd le génnaat na cent quatre-vingt-treize di si Seyna Shu'ba mi mu jëlee hadith moo doon bàyyi jiitleem ndax moo doon denc ndayam kilahuma mooy Ibn Abi Adi ak Muhammad ibn Ja'far di Ghundar ku nekk ci ñoom ñaaraan Shu'ba gis nañ ko sànq Amirul Mu'minin an Abi Ya'fur bi hadha al-isnad wa qala foofu Shu'ba sikki sa kawul sab'a ghazawaatin kon mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi mu ngi noonee voilà mu ngi noonu wallahu taala alam léegi kon hadis baa ngi nii